cheikh bi kii nee na dafa gis ñoo xam ne daal fii ci Sénégal euh, nit ñi dañ leen di yaakaar lool ci wàllu diine di leen ci laaj mais mu gis bu bu ñuy julli ñuy yor seeni loxo mu ni ndax loolu dañ ci am tegtal wala euh, la ñuy def dafa wuteeg sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mu neen lim xam mooy kuy julli da ngay da jël say sa loxo teg sa dënn alhamdulilah waaw nit ki mën nañ koo wóoru ci wàllu diine mën nañ ko ci laaj it muy tontu nag ci diine mën na jaane nekk borom xam-xam boo xam ne la muy tontu euh, dana di wér euh, fekk bu dee julli day langali loxo maanaam yooyu dàqoonte wuñ su fekkee ne dañoo dikk ci at te julli langal say loxo ak teg sa loxo ci dënn loola tontu nañ ci ba tey ca fatawa wax nañ ne kii julli lay sunna ci ak julleem te yonente ba sallallahu alayhi wa sallam daan ko jullee mooy teg ay yoxoom ci ab dënnam jël loxoom day yor teg ko ci kaw loxo càmmoñ bi teg leen ci dënnam noonu yi day moom la mboolem xadis yi wane ne yonente ba sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon jullee kon nag euh, ku juyoog moom dañuy jàpp rek ne dangaa juum ci masala moom yi jëfandikoo li nga xam ne la ca defee ku gën a dëppoo ak sunna waaye duñu wax nag nga julli ga dafa yàq su boobaa ala kulli xaal ndax euh, lënt mën na ci am ndax mu ngi ci biir téere yi te it ay boroomi xam-xam yu mag ci biir njër yi dañ koo wax bind ko su ko defee ka jàpp ca loola defe ne noona la dañuy jàpp ne rek euh, dafa juum na mu def na ca defe ko gën a wér su ko defee ku ko mën a leeralal nga leeral ko ku ko mën a jot li nga jot li ko waaye dàqonte wul nag ak mu nekk kilifa diine wala borom xam-xam boo xam ne dañ koy roy muy eh, ubbee ñi koy laaj ci diine ji muy